jawaazu ittixaadu réveil possibilité ut réveil bu la yee nga ne loolu foo ko jël ma ne Seydou yonent bi alayhi salaatu salaam keroog dane bi ñu xam ne ci lañu dox dox ba fajar gi li ci des bareetul ñu mais ñu épuisé wu ngir mën a wàcc ki noppale ko am na sax ci yeneen riwaay yi ñu doon wax yoo xam ne yonent bi alayhi salaatu salaam saxaaba yi radiyallahu anhum ñoo ko laaj ne ko ngir ñu noppale ko mu ne déedéet ndax damay bañ bu ñu noppale ko fajar bi daal lu ñu raw Seydina Bilaal ne man maay man dinaa dinaa toppatoo loolu mooy dinaa toog ngir man leen a yee waaye gis nañ ci riwaay yi ñu gisoon que moom moo ne Seydina Bilaal radiyallahu ta'ala anhu it la lana lay ne ko euh, surveiller ñu euh, euh, kii bi mooy heure fajar bi surveiller ñu ko surveiller ñu heure fajar bi moo ne ko ikla la ikla la lay taxawal nga surveiller ñu fajar gi loolu lan moo tax mu wax loolu nee man non damay bañ bu ñu arrêté julli bi faat ñu faat mais nañu ut mais quand même bañ kiiwee mu ne kon nañu ut koo xam ne mu sant kenn ne ko yow yow mii yaa ñuy xoolal ngir bañ a nelaw ñéppuy nelaw loolu mooy wan ne tamit dañ ciy jànge beneen affaire maa ngi ñëw ci réveil bi de bala ma ko fàtte këne dafa am yoo xam ne bu mooy ne yow bul toog naan ne ñii dañ ma jàppe jaam wala lan waaye pourquoi ñu ma koy sant ñépp ne fi laajuñ kenn lu tax ñu ma koy laaj waaye ñépp sondandoo ñépp voyageandoo xareendoo def lépp ñu ñëw war a noppale ku ñu naan ma yow bul nelaw ñii dañ ma yeb man damay nelaw man du ma ko d'accord ah. mooy loolu yëfu jullit jullit da woyof voilà dangay ngay woyof ci say mbir woyof booy jënd worof booy jaay woyof ci say diggante ci ci say doxalin mais bañ rëy Seydina Bilaal biñ ko waxee ikla nan lay mais sama noo taa dégg topp nekku fa naan non non mais mais man damaa sonn pour ah. pourquoi pas quelqu'un d'autre non mooy ñépp nelaw yow kese mooy am na yoo xam ne mu leer ne cette fois-ci ñépp a ngi ci seeni activité waaw yow mais yow yaa am jox yow la yàlla def yow la yàlla def nga am temps. pour defal ñépp ngi ci seen activité wala di nelaw minuit jot gars yi deux heures matin ñu ngi nelaw lenn li yow nga taxawu ko ngir ñoom loolu du yabaate loolu mooy nekk ci liggéeyu liggéeyu jaamu yàlla yi te loolu bokk ni ci jaamu yàlla yi gën a rëy yoo xam ne man nga naa fi la des centaines d'années doo am daraja jooju waaw doo am daraja jooju di ngaar daaj joolan li nga xam ne mooy mooy mbiru nit ñi nekk ci seen service fekk mu ngi nekk loo xam ne lu dagan la Seydina Bilaal nangoo def loolu malgré coono bi mu am yépp waaye liñ doon wax sànq jawaazu ittixaazu réveil possibilité dañ ci jànge ne possibilité ut réveil ndax li yonent ci alayhi salaam wax loolu Seydina Bilaal ibn Rabah al-Qurashi radiyallahu ta'ala anhu wa ardaa mu leen di mu leen di surveiller waaye buur yàlla def lan dogal ba mu ñëwee kii mu far néew naa wéeru ci gëléem bi far jaare fa nelaw ba jant bee leen yee waaye le fait que Seydina Omar ibn al bi mu yeewoo bi mu yeewoo nan la yeewoo yonent bi alayhi salaatu eh, eh, eh, dugal non waxul lool de mais nan la ko yeewe allah wa fa ja'ala yukabbiru wa yarfa'u bihi sawtahu allahu akbar allahu akbar allahu akbar laa ilaha illa mooy loolu la doon wax mooy ne loolu tamit dañ ciy jànge ne réveil bi gën mooy boo xam ne turu yàlla lañ ciy tudd pas réveil boo xam ne comme bon comme sama classe gi ah, mooy réveil boo xam ne ay musique lay doon mooy boobu gënut gënut boobu mooy xam nga musique dafa xaraam moom loolu moom masalaam musique gisoon nañ ko musique dafa xaraam yow la fait ab musique di la yee loolu du mooy premièrement li la yee noonu baaxul mais mooy dafa nekk loo xam ne bi gën boo mën a am mooy yonent bi alayhi salaatu salaam ni ñu ko yeewe keroo bu dee ne jànge nañ ci jawaasu ittixaazu réveil jànge nañ ci jàpp ut réveil mais jànge nañ ci ne nag réveil boobu bi gën naa télécharger wala def ci son boo xam ne comme comme nodd la son boo xam ne nodd la par exemple son boo xam ne nodd la ma am ko def ko ci bu ko defee nan laay def soo boobu di ma yee nga xam ne bu bu ma yee bu fajar jotee ma yee ne allahu akbar allahu akbar di ko répéter allahu akbar allahu akbar mooy loolu mooy li gën réveil boo mën a ndax noonu la sayyidina Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu yeewee yonent mi alayhi keroog te tëbul yonent mi alayhi salaatu bi yeewoo neew ko eh, eh, eh, oh, yaa yaa ibn al-Khattab bu ma yeewee teg ay Allahu akbar mooy waxul loolu de neew ko bu ma yeewee ak ay Allahu akbar waxul loolu mooy loolu ñu gis ne kon loolu la mooy réveil bi gën boo mën a am bu lay yee moo tax tamit nañ ci bàyyi xel. mooy léeg-léeg sax sa xel du ci dem da ngay def rek réveil nii teg mais bi gën boo mën a am utal loo xamante ne tànnal réveil boo xam ne noddu la wala yoo xam ne si kar la laa ilaha illa allah laa ilaha illa allah laa ilaha illa allah lu mel noonu mais mën nga ko defub réveil allah allah allah allah allah allah allah allah allah allah allah loolu mën nga koo defee réveil moom la Seydina Omar def di allahu akbar allahu akbar allahu akbar laa ilaha illa allah kon loolu mooy réveil bi gën boo xam ne moom lañ mën a am waaye tamit dañ ciy jàngale bokk na li ñuy jànge ci ghazwatu Xaybar mooy e, e, jawaazu ittixaadu mukabbir saw as-sawt mooy ut haut-parleur ngir yi nga xam ne dañoo bëgg nit ñi yëg ko mu am ay rële yoo xam ne ñoo koy toxal ba àggale ko fi nga xamante ni moom lañ bëgg mu àgg te loolu du affaire micro kese eh. waaye mooy point de relais mooy site internet yi eh, eh. ak yi nga xamante ne point yi nga xamante ne day tax message yu l'islam bi di gën a diffusé wu yonent bi alayhi la la Seydina Anas wax lamma kaana yawmu Xaybar amara Rasuulullah sallallahu alayhi wa sallam Aba Talha fa naadaa anna Allah wa rasuuluhu yanhayaanikum an luhumil humuril ahliya fa innaha rijsun muttafaqun alayhi yonent Seydina Anas nee na keroog xarib Xaybar amara dafa digal rasulullahi daw yàlla li sallallahu alayhi wa sallam Aba Talha Seydina Aba Talha al-Ansari radiyallahu ta'ala anhu wa ardaahu fa naadaa mu woote ci nit ñi ngir yëgle li message yonent mi alayhi salaam anna Allaha kene buur yàlla wa rasuuluhu ak ndawam bi sallallahu alayhi wa sallam yanhayaanikum ñu ngi leen di tere an luhumil humri al ahliya ci lekk yàpp yoo xam ne kojug mbaam sëf ngir mu diviser ko ndax lan moo tax mu tànn ko dafa bokkoon ci saxaaba yi nga xam ne seen baat dafa fooroon dafa kawe woon dafa kawe woon moom Seydina Abu Talha moo taxoon mu ne baatu Seydina Abu Talha ci ci ci ci xare moo gën a fi a ci mbooloo mbooloo baatam kese moo leen ëpp doole mooy loolu mooy euh, message u lislaam du ci ruq la war a nekk mooy da ngay ut ay antenne relais antenne relais yooyu mooy lan mooy nga gis foo xam ne siti yi Facebook ay ay yu mel noonu nga xam ne nit ñi dinañ ko mettre ko à la disposition de ñi ko soxla ndax nit ñi doo toog rek naan al al ilmu daal moom sawaay yutaa de xam-xam daal dañ koy dikkal du dikkal kenn non boo ko naree def doo jariñ kenn yonent mi alayhi salaatu salaam gis nañ Makka nu def mais da doon dem mazala mazala di dem fan dañul di dem ci san yaqfu mawasimahum yarju min allahi aw awnan ghayra muttasimi yonent mi alayhi salaatu masul woon a deñ di xeeñtu di dem ci seen foir yi ñoom Quraysh neewul ne waaye yow ma ne ku bëgg a tuub daal na ma fekk fii sama kër wala bu ma nekkee ci kaaba gi mu fekk si ma fi déedéet masula deñ di di xencu di topp di dem ci seen foire yi seen lieu de rencontre yi yarju min allahi awnan ghayra muttasim mooy di leen wóor ba pare di yaakaar ci yàlla mu jële fa ndimbal am fa ñoo xam ne dina leen convaincre ci l'islam ban mën a dëkkoo ak lislaam daal di koy nangu naal koy accueillir kon loolu la kon loolu la mooy ne kon jawaazu ak tamit yor haut-parleur ndax Abu Talha loolu c'était pour wax comme que baatam dafa jotale loolu mooy buñ toogee nañ jël micro utub micro boo xam ne moom la ñuy wax mais bu dee ci julli la ah mu am benn muy masala micro yi ndax loolu masala la mooy ne nit ki nag mënul di julli yor micro boo xam ne da koy téye allahu akbar téye ko nga xam ne si booy may ne même buy yëkkati loxo yi du kii ndax ndax micro bi mu téye di tari téye ko buy sëgg ne allah akbar non non non buy kii teg jëf yooyu muy def ci jëf li ji day yàq julleem kon kooku mooy lenn micro boo xam ne dañ koy jël comme ni journaliste yi def ñu daal la koy defal fii sa yére bu ndaw keppal la ko fi voilà mais pas micro boo xam ne wala bo bu ñu teg mu ti mu nekk sa kanam mais pas nga téye micro bi yow ak sa loxo booy rukoon sax doo mën a téye sa kii di tega di def jëf yu bari yooyu mooy ne loolu day yàq li nga xamante ne mooy julli ji ndax wa qumu lillahi la suñu boroom wax mooy léegi jëf yooyu yépp ndax jëf yi day jëf yu bari day yàq julli kon manoo téye masalaay micro du da ngay téye micro bi tari ba doyal après teg wa après def lii di jël ka teg ak defaat noonu loolu day yàq julli bu dee jawaazu tixaasu ah, ah, mukabbiru sawt mooy micro loolu loolu tekkiwul tekkiwul que ni afa léegi ay watee leen non bu dee loo xam ne comme julli la nga xam ne dañ ciy tere jëf yi ay jëf yu ci bokkul bu boobaa doo ko def mais bu dee ne lu ñuy jottali la ab conférence la nga toog wala kii nga jël micro nga wax ba nit ñi daal di dégg voilà li ngay wax mais pas nga toog naan non waaye micro bi jaru ko quoi non non ndax l'essentiel mooy na message bi àgg.